baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim yaa macshara aljinni walinsi alam yaatikum rusulun minkum yaqussuuna calaykum aayaatii yaqussuuna calaykum aayaatii wa yundiruunakum liqaa'a yawmikum haada qaaluu shahidnaa calaa anfusinaa wa garrathum alxayaatu ddunyaa wa shahiduu calaa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi ak fanweer mu ne yaa maasharal jinni kon mu ngi wax la nga xam ne moom la doon wax jinne yi jinne yi yi gisoon nañ ci laay yi ñu mujje woon mu ne kon yaa maasharal jinni ee yéen mboolem jinne yi wal insi ak nit ñi yéen ñii nga xamante ne nii tey yéen a war a dugg safara nii nga xamante ne nii moom annaaru maswaakum safara de mooy li nga xam ne seen dëkkuwaay yéen xaalidiina fiihaa fi ne ngeen di sax wu yaa maasaral jinni waaye yéen mbooloom jinne yi wal insi ak nit ñi alhamdulillah alhamdulillah alam yaatikum moo ndax dikkalu leen woon rusulun samay ndaw alayhimu salaatu wassalaam minkum bokkoon ci yéen nit ñi yaqussuuna alaykum aayaati ñu ñu leen di jàngal di leen leeral li nga xamante ne nii mooy suñu laaya yi de wa yundiruunakum liqaa yawmikum haadaa ba pare ñu leen di xuppe seen bés bii seen daje yii ngeen xam ne moom ngeen waroon a dajeek man seen boroom ah loolu xanaa ñëwul woon xanaa yenent yooyu xuppuñ leen woon xaalu ñoom nag duñu man lu dul wax ne shahidna ala anfusina ne ah boroom bi tabaaraka wa ñun de ñu ngi seede suñu kaw ah seede waral suñu kaw ne woon nañ de taxuppoon nañ ñu wa gharrathumul mu ne nag boo gisee lii dal leen tey ñu war a dem safara wa gharrathum fekkoon na mu jiitu woon daal di leen woon wor al hayatud dundu gu jege gii da doyadi wa shahidu keroog nag ñu daal di seede ala anfusihim ci seen kaw waral seen bopp annahum këne ñoom jinne yéeg nit ñoo ñële ci yéeféer yi kaanu nekkoon nañ ca kaw suuf kaafir yi na doon weddi seen boroom tabaaraka wa suñu boroom ne daalika boo gisee lii nag an lam yakun rabbuka mooy ne alam an lam yakun an lam yakun rabbuka muhlikal qura mooy ne boo gisee lii mooy boro sa boroom de nekkul koo xamante ne day alak dëkk yi gox yi bi zulmin waa gox ya bi zulmin ci loo xam ne tooñ ak tooñ la buy tukkee fi moom haasha wa ahluha fekk ay nitam ghaafiluna ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne nii dañoo yëgadi mooy yónniwu ma leen dara boroom bi du def loolu de moom moo dogal ci dogalam bu jiitu këne moom balaa mbugal ay nit foog mu yónnee leen li nga xamante ne mooy ndaw moom la doon wax ne ñun nekkul wa maa kunna mu'addibiin hatta nab'atha rasuula loolu rekk lay wax fii mooy ne lan wa maa te ñun nag boroom bi tabaaraka wa taala masuñoo nekk mu'addibiina di mbugal ñi nga xamante ne nii mooy sama jaam yi lu dul fekk ma yónni ñi nga xamante ne nii yónni fa ndaw boo xamante ne nii moom moo leen di xupp di leen waar kon nag mu ngi noonale kon nag boroom bi nekkul sa borom newul di alak di daal di mbugal aw xeet ay waa xeet noonu rek ci tooñ te bu ko borom bi defoon lool tuddul tooñ waaye nag noonu la ko waxee waaye borom bi moom xaasa moom muy jegel dara luy tooñ kon nag mu ngo wa ahluha fekk ba mu leen di buggal seen nit ñoom dañoo yëgadi ci yónnee tub ab yónneentub yonent xabaaru yonent mooy fokk mu fokk mbir yi ñëw ba leer léegi nag ñoom ñu ci seen plein gré ñu daal di nangu ne ñun daal gëmuñu ci la leen di door a mu ne wali kullin ñeel na nag ku nekk nag ci jaam yi ci ñi nga xam ne ñooy jëf jëf yu baax yi darajaatun ay daraja mimma amilu ci li nga xamante ne moom lañ doon jëf mooy am na ñoo xamante ne waaye lii gis naa large du rek ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy jëf yu baax kese waaye li kullin darajaatun mimma amilu mooy ku nekk rek am ngay daraja daraja yi nag en général lii dañ koo joyal moo tax waaye ci yoon darakaat moo jëm ci suuf darajaat jëm ci kaw waaye fii mooy ñeel na jaam ne ku darajaatun wala jaam yu ne darajaatun ay daraja mimma amilu ca la ñuy fàggu ci kaw suuf bu dee lu baax la ñuy yéeg ci daraja yu kawe ya bu dee yu yées la ah ñuy wàcc ca suufa suuf mu ne nag mu ngi noonu kon nag <coughs> mu ngi noonu loolu lay wax wama rabbuka te sa boroom masu la nekk te du deñ di nekk de nekkul bi gaafilin koo xam ne dafa yëgati am naa na ci li nga xam ne moom la jëf yi di jëf moom la jaam yi di jëf bu dee lu baax dara rëccu ko ci bu dee safaani dara rëccu ko mu ne wa rabbuka ta sa boroom alganiyu yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam alxaniyu mooy ki woomal zur rahma boroom yërmande gu yaatu gi te kawe i bu ko sooboon yudhibkum dina leen fi jële yéen nit ñi wóoyal leen waya saxlif min ba'dikum ginnaaw gi mu daldi wutu seen gannaaw indi fi ñoo xamante ni ñeneen maa u ñu ko soob nag la fiy indi kama keem ni nga xamante ni nii rek anshaakum ci la leen indee indi leen fii yéen min zurriyati qawmin aaxarin ngeen jóge ci ñoo xamante ne nii mooy ci xeetu mooy ay ay ay ñeneen voilà mooy ñun ñi ñépp ku nekk ku fi nekk koo gis rek am nay maam voilà ana maamam yoo yële mooy maamam yooyu de nekkatuñu fi moom voilà borom bi nag daal di leen fiy desal mooy suñu maam yi dund 1700 waaye ñoo newatuñ fa ñun ñii nag kon kama anshaakum comme ni nga xam ne noonu la leen fi indee fii teg leen ci kaw suuf fii sosal sos leen min zurriyati génnee leen ci xeet ci ay nit ñoo xamante ne xaw man ay nit ñoo xam ne aaxarin ñeneen lañ ñu bokku bokkul ak yéen mooy seen maam yi yéen ak ñoom bokku ngeen waaye ci ñoom lañ leen jëlee inna fi inna ma tu'aduna suñu boroom nag ne dëgg-dëgg gis nga liñ leen di dig la aatin wat naa ne luy ñëw la de gis nga liñ leen di dig li leen alquran di dig li leen xam ne moom lay suñu yonent yii di dig ah wallahi la aatin luy dëkk la de wamaa antum bi mu'jizin te yéen yéefér yi bu boobaa ah kenn mënu la lottal boroom bi tabaaraka wa taala te kenn mënu rëccu noonu qul mu ne ko kon yow waxal ba léegi yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa qawmi yéen samay ñoñ di waa Quraysh waaye yaa qawmi eh, yéen ñi nga xamante ne nii yéenay samay sama xeet yéen laay waxal i'malu waay jëf leen ala makaanatikum ci li nga xamante ne nii mooy seen bërëb yeeg seen xaal ak li ngeen jàpp ne daal moo baax ak seen soobu woon ak seen tëralin wi ngeen ne ah waa jëf leen en conséquence ci loolu le yéen yéefér yi ñoom lay gën a wax nii man mii de amilun man seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam man de maa ngi jëf ci li nga xamante ne nii ci li sama borom boroom tabaaraka wa fa sawfa ta'lamuun xelséef ngeen a xam nag léegi rek ci kanam ngeen xam man ana kan takuunu lahu dar ana la mujjanteelu kër gu rafet ga ngir moom ngir kookale lay doon innahu dëgg-dëgg laa yuflihu zaalimuun mooy ne laa yuflihu du taxe mukk laa yuflihu du nekk koo xamante ni day gañe az-zaalimuuna ñi nga xamante ne nii ñoom de ñooy ñi nga xam ne bokkaalekatu borom bi tabaaraka wa taala léegi nag dañuy yem nii bii di ñëw nag ñu dugg nag ci bi yeneen façon yoo xam ne yéefér yi dañ koy def mu bokk yoo xamante ne boroom bi daf koy tudd fii di ko bañ di ko dàq waaye bëgg ñi nga xam ne ñooy ñëw ci seen ginnaaw ñu bañ a jàpp xéewalu borom yi au lieu ñu sant ko ci ñu jàpp yoo xamante ne nii dañuy def li nga xamante ne nii di ko jël ba def ko buntu mooy seen borom